li kulli ummatin jacalnaa mansakanhum naasikuuh falaa yunaazicunaka fi lamr wadu ilaa rabbika innaka la calaa hudan mustaqim suñu boroom azza wa jalla di wax ci juróom benneelu juróom benn fukkeelu laaya bi ak juróom ñaar mu ne li kulli ummatin ñeel na xeet wu fi masa jaar wu nekk rekk jacal naa de defaloon nañ ko mas man sakan mooy aw yoon woo xamante ne nii hum ñoom naasikuhu moom la ñuy sóobu daldi ciy jaar ngir lan ak tamit digal naa leen ay mbir yoo xamante ne lu jëm ci seen charia soobu waay boo xam ne moom lañ war a def ba agsi ci man ci wàllu yoo xam ne moom la ñuy rendi ngir di ko jax jegeñ loo seen boroom tabaaraka wa taala ak ak jaamu rek ak charia boo xamante ne muy aw yoon woo xam ne moom laa leen tëralal ne leen soobu leen ci ñoom lañ war a soobu kon nag fala yunazi'unnaka fil amri kon nag yéefiru màkke yii bu ñu dàggasanteeg moom di xëcc di dégg bu ñu dàggasanteeg yow di xëccoog yow fil am na amri ci mbiru zabaih yii ñii ma leen digal ci li nga xam ne al budunu muy yi nga xam ne géléem yéeg yi ngeen di lot ci kaaba geeg yooyu ndax yéefaru Makka yi ñoom dañoo laata waa Quraysh ñoom bu ñu masoon a rendi seen yoo yële wala ñu la doon gëléem yi ñoom doonuñ ci woon lekk léegi nag mu gis ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ka diine jim indi yooyu dañ ciy lekk nag ñu nekk fi nag di dengi dengi naan yéen yéen lii ngeen di defa ñaaw nan ngeen di lekke ci loo xam ne nee ngeen ne da ngeen koo rendi boroom bi kese tax waaye am na leneen loo xam ne moom lañ doon dengi dengi di ci sikki sàkkaal jullit ñi mooy naan leen muy nan ngeen mën a waxe ci wàllu daal li jëm ci yi ñuy rendeeg yooyu a rendeeg seen paaka yeeg seen jaasi yi loj léegi mu dagan ci yéen waaye nag li yàllay rey mooy li nga xamante ne dafa dee dee naturel kenn reyu ko mu faatu noonu kan moo ko rey ñu ne yàlla mu ne waa léegi yéen daal li ngeen reyal rendil seen bopp loolu ngeen jàpp ne loolu moom dagan na waaye li borom bi def mu dee nag ngeen ne loolu xaraam na yéen daal war nañ leen a seetaat suñu boroom nag ne falaa yunazi'unaka fil amr ne bu ñu dàggeeg ci li nga xamante ni mooy lii ma la digal ci wàllu rend yi waaye tamit ci wàllu li jëm ci seen wàllu diine yi nga xam ne ñoom neneen lañu ko miile woon mu ne lool buñ ci dàgganseeg dàggasanteeg yow wadu ilaa rabbika yow wooteel rek jëme ci sa borom bu leen faale innaka dëgg-dëgg yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la ala hudan mustaqim yaa ngi ci kaw njub goo xamante ne nii gu cow wooral la wa in jaadaluuka kantaa ñoom yéeféew qurayshi yi bu ñu dàggeeg yow nag fa qul waxal allahu a'lam a'lamu bima ta'malun borom bi de moo gën a xam li ngeen di jëf lii mooy bu leen topp ci seen liñ lay woowe bëgg rek ak daggasante ak discussion bu fàdd gu dul jeex yow bu leen ci topp mooy yéeféer yi buñ lay pousser ci débat yoo xam ne amul njariñ bu leen ci topp neel daal fa qul waxal allahu borom bi tabaraka wa taala a'lamu mooy ki xam bima ta'maluna ci li ngeen di jëf te moom moomu allahu borom boobu yahkumu mooy ki nga xamante ne mooy atte azza wa jalla baynakum seen diggante yow yawmal qiyaamati bésub taxawaay bi fii maa kuntum ci li nga xam ne nekkoon ngeen ko fii ci loolu le taxtalifuuna doon ci wute muy ci wàllu sabaa'ih yi rend yi ak sax li gën a yaatu mooy diine yi ñu ne ak soobin wi ñu ne tëralin wi ñu ne yéen ngeen ne ci weneen ngeen di nekk lool da ngeen cee wuteek ñun loolu borom bi dinañu jàtte mu ne alam ndax xamuloo anna allaha kene boroom bi ya'lamu mooy ki xam maa fi samaa'i mbooleem li nekk ci asamaan yi wal ardi ak li nga xamante ni nii mooy li nga xam ne moo nekk ci suuf yi alam taalam bal taalam yow yonent bi alayhi salaatu kay xam nga anna allaha kene boroom bi ya'lamu mooy ki xam maa fi samaawaati wal ard mbooleem li ci li nga xamante ne nii mooy li nekk ci asamaan ak suuf inna zaalika dëgg-dëgg nekk na ci lii ci loolee lii tudd fii kitaabin lii lépp mu ngi ci xam-xam boo xamante ne ci ab tiire boo xam ne fa la ko boroom bi def muy lawhul mahfuz inna zalika gis nga lii lépp xam loo xamante ne nii li xam-xamu borom bi li nga xam ne moom la def ci benn këy ab téere muy lawhul mahfuz loolee de ala llahi ci boroom bi yasirun lu yomb la wa ya'buduna kanta yéeféru Quraysh yi ñoom li awliya bi waaye wa ya'buduna ñu ngay jaamu min dunillahi wëllif borom bi tabaraka tabaraka wa taala maa loo xamante ne nii lam yu yunazzil bihi sultaana boroom bi wàccewu ci benn lay benn preuve bu leen di leeral bu leen di wax ne jaamu leen loolu man ngeen maa bokkaaleeg leneen wa ma laysa lahum bihi ilm te tamit ñu ngi jaamu loo xamante ne ñoom amuñu jaamu ga ñuy def amuñu ci benn xam-xam bu tukkee ci borom bi bu leen ne loolu de war ngeen maa bokkaale wa ma lil te ñeelul li nga xamante ne nii mooy tooñkat yi seen bopp bokkaalekat yi min nasirin amul kenn ku leen dina dimbali ëllëg bu ma leen di mbugal leen wa ida tutla alayhim te buñ leen jàngalee nag ci seen kaw aayatuna suñu laay alquran yi bayyinatin mu leer nañ taarifu fi wujuhi alladhina kafarul munkar dangay xam ne gis ci li nga xam ne mooy xar kanamu ñi nga xam ne ñoo weddi yàlla al munkar mooy ñu bañ mbir mi nga gis ñu ñàngal nekk ñoo xamante n mbir mi dal leen di soof ñu mer ànd ak mer gu tat goo xamante ne bu ñu déggee ñu leen di wax alquraan mu mel ni aw xal lañu def seen xol yi alhamdulillah qul suñu boroom ne waxal leen rasulullah na boog tuutee des léegi bañ googu ñu bañ alquran yakaaduuna tuuti kon rek yastu nañu daal di jàpp-jàpp gu rëy daal di duma daal di wayow faagaagal billadiina yatluuna alayhim ayatina dañuy mer alquran di ñuy dégg ba ñi ko leen koy jàngal jullit bi ñëw di leen jàngal alquran wala nga leen koy rappeler naan leen ah alquran lii la waxtu lii ngeen di def wuute naa moom dañuy mer ma dañ naa nar jàpp mënatale fëgg la duma la duma yu metti ba loolu ci ñoom de tuutee des rek ñu def leen noonu jàpp leen fët leen fët yu metti ndax alxuraan yi ñuy jàng seen kaw de mu ne xul waxal afaw nabbiwukum waaye da ngeen a bañ lii bay dara duma ñi nga xam ne ñooy jàng ci yéen man ak sama saxaaba yi lool ngeen mel ci sama kaw sama kaw alayhi salaatu wassalaam wa radiyallahu anhum qul waxal afa unabbiukum ndax duma leen xabaare bi sharrin min zalikum loo xam ne nag moo gën a yées ma leen di jàngal alquran bu dee yéen jàng alxuraan moo leen di merloo ndax duma leen xabaare loo xam ne moo gën a bon ci yéen nag gën tar ci yéen ndax mooy lan mu ne annaaru li nga xamante ni mooy safara wa'adaha allahu moom la boroom bi waajal te préparé ko te di ko tëkkoo alladina kafaru ñi nga xam ne ñoo weddi yàlla comme yéen wa bi'sata aka ñaaw almasiiru mujj goo gële suñu boroom ne yaa ayyuhan naas e nit ñi duriba mathalun fastami'u lahu sadd nañ benn misaal nag fastami'u lahu na ngeen ko déglu innal ladina gis nga gaa yi nga xamante ne tad'una min dunillah gaa yi nga xam ne yéen yéeféer yi yéen nit ñi ñi ciy bokkaale ñëpp gis nga ñi ngeen di jaamu di leen woo di leen jaamu wëllif borom bi yëg leen ne ñoom lañ yaxluqu zubaaba mënuñoo bind sax benn weñ gis nga mouche mënuñu ko bind de wala wi tamau la même buñ woon ñoom ñëpp seen aaliha yi seen xërëm yéeg seen seen ñi nga xam ne ñooy ponkal yi nga xam ne weddi borom bi tabaaraka wa taala ak seen foo yi nga xamante ni ñoom ngeen di jaamu ñëpp bu ñu dajale woon ngir daje woon ngir dind benn créer benn weñ duñu ko man wa yaslubhumu dhubaabu shay'an te gis nga weñ wi bu ñëwoon rëkki leen am lum jël ci ñoom laa yastanqidhuhu mun manuñoo nangu ci weñ gi muuche bi weñ bi lam jël ci ñoom manuñu ko daaw fa waay waay ak néew doole waay ak taalibu ka nga xamante ne nii moom lañuy mooy mooy kiy jaamu ka nga xam ne mooy sàkku di jaamu ak xërëm waay waay kookoo néew doole wal matlub waaye xërëm ba nga xamante ni moom lay jaamu moo néew doole koo xam ne weñ mënaluñu ko dara ya ya kooku mënuñoo sax créer weñ te bu leen weñ jëlalee dara mënuñ koo rëkki nanguwaat ko loolu benn wax la am ñu ne da'ufa at-talib wal matlub <coughs> mooy ne dawfat ak ak ak ak néew doole ak taalibu mooy xërëm bi wal matlub ak ki nga xam ne moo koy jaamu muy contraire lu ñu waxoon maa qadarullah suñu borom ne ñii de nattuñu allah borom bi xaqa qadrihi dëgg-dëgg niñ ko war a natte ba jaamu ko wéetal ko moom dong defuñu ko de inna allah dëgg-dëgg borom bi la qawiyyun mooy aji am kattan azizun ku noot ci nguuram allahu borom bi tabaraka wa taala yastafi mooy ki nga xam ne mooy tànn di bell di tànn minal malaa'ikati ci malaaka yi alayhimu rusulan ay ndaw comme ñoom Seydina Jibril ak Israafil ak Mikaayil ak Azraayil ak gaa yoo yëlee wa minan naas waaye moom moom mooy tànn ci nit ñi ku ko soob def ko yonent inna allah dëgg-dëgg borom bi sami'un aji déggaakoon la basirun aji gisaakoon la alam mu ne ya'lamu moom mooy xam maa bayna aydihim li nekk seen diggante wa maa xalfahum ak li nekk ci seen kanam ak wa maa xalfahum ak li nekk ci seen ginnaaw wa ilallahi te ci borom bi turja'u lay dellu al umuuru mbir yépp yaa ayyuhalladhina amanu suñu borom a ngay waaja tëj saar bi mu ne yaa ayyuhalladhina amanu yéen ñi gëm te dëggal irka'u dee leen ruku' wasjudu dee leen sujud wa'budu rabbakum te ngeen di jaamu seen borom te du ngeen ko bokkaale waf'alul xayra te dee leen jëf yiw la'allakum bu ko defee tuflihuna di ngeen di ngeen texe wajahidu da ngeen jihaad fillahi ci biir yàlla mooy dee leen jihaad ci sànce yàlla yi mooy lu ngeen di def fillaahi na yàlla kese tax te ci biir yàlla ngeen di defee mooy lan yàlla du doo xam ne mooy daañuy dugg ci biiram ak a génn déedéet mooy ci ay mbiram ne lépp na leen borom bi di yëngal moom kooku sàq jihaadi yi dëgg dëgg kër-kër yi li nga xamante ne sa bakkan waaye sa jot sa temps sa lépp sa ñàkk sa lépp na ngeen koy def te yàlla kese tax huwa moom moo male ji tabaakum moo leen moo leen belli moo leen tànn yéen def leen ummatu bi gën ci nit ñi xeet bi fi jaar wama ja'ala deful lii mooy laay bu mujj bi deful ci aleykum ci seen kaw fit diin ci soobuwaay bii muy lislaam gii mu leen teg min harajin tegu leen ci benn coono benn ngaañ-ngaañ benn problème boo xam ne day tax yéen bu ngeen ci nekkee da leen koy jural ak xat-xat déedéet lool tegu leen ko de millata abikum te lii mu leen teg mooy seen yoonu bàyyi ibrahima seydina ibrahima alayhi salaam huwa moom sàmmaakum moo leen tuddee almuslimiina ñi nga xam ne ñoo wommatu ñooy ñi gëm nekk ay musulman min qablu lu jiitu loolu moo tax bàyyi mooy tudde doom waaye pas jigéen mooy suñu baay moo ñu ko tudde di Ibrahim moo tax kon tudd doom kan moo koy def bàyyi koy def waaye du yaay min qablu kon lu jiitu wa fii hada te nekk na ci loolu li ci lii li yakuna ngir mu nekk ar rasulu yonent bi alayhi salaatu wassalaam shahidan aji seede alaykum ci seen kaw wa ngeen nekk shuhada ala naas ngeen di seede yeneen xeet yépp yéenay nekk ñi leen di seede afa aqimu sola kon nag taxawal leen julli wa aatu zakat dee leen joxe zakat wa'tasimu billahi mooy leen ci buumug yàlla gi ci diinig yàlla gi huwa moom mawlaakum moom mooy ki méngoo seeni mbir fa ni'ma ëskay aka baax fa ni'ma aka neex waaye aka baax al mawla ki nga xam ne moo méngoo seeni mbir wa ni'ma ëskay an nasiiru ki nga xamante nii